من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dañuy tey suñu ñeent fukkeelu bind ak juróom benn ci firig téere Laxdari ñuy tolloon fi borom téere bi di waxee ni wa tartiibu bayna faraa'idihaa wassalaamu wa juluusuhu alladi yuqaarinuhu wa shartu niyati مقارنتها بتكبيرة الإحرام والترتيب بين فرائدها والسلام وجلوسه الذي يقارنه وشرط النية مقارنتها بتكبيرة الإحرام والترتيب بين فرائدها والسلام وجلوسه الذي يقارنه وشرط النية مقارنتها li takbirati al ihram wa tartiibu bayna faraidiha mu ne bokk na ci faratay julli ak tartiibu toftale bayna faraidiha diggante faratay julli nga toftale diggante faratay julli faratay julli yi jàngoon ak yi ñuy waaji jàng yépp bokk na ci faratay nga toftale leen njëkk indi armal doog jàng fatiha li ko jëm li ko indi fa jàng faale doo cee teg indi rukon doo cee teg teg sërmal julli nga nga toftale ko rangele ko comme ni ko jànge nga defee ko comme comme noonu defee comme ni ko xam ne noonu la koy sànni doon defee loolu farata nga xam ne sànni dafa ni julli euh, julli julli leen comme ni ngeen may gisee mu di ko julli loolu moo tax kon julli nekkul ni dangay ñëw rek. defee ko nu la neexee de dafa am yoon bu ñu koy defee kon yoon boobu tamit dañ koo war a sàmm dañ ko war a sàmm bu baax a baax a baax <coughs> moo tax mu ne wa tartiib ak toftale bayna faraidiha ci diggante farata yi diggante farata yi julli yi wasalaam ak sëlman sëlman mu ne assalaamu aleykum bi ngay wax pour yeweek su julli ndax bi nga armale danga armal armal bi comme ni ko waxee woon armal ci duggee dara dugal tere ñu bëree bëri loo dagaloon ci biir julli mu tere la ko ci biir julli ba keroog kon sëlmal bi moom mooy ñu yeewu wàll nga mën a def loo bëgg a def moo tax kon dugal fi nga amee bi nga sëlmal am na lu bëri lu ñu la fa tere yëpp da ngaa war a sàmmonte moom sëlmal nag ñu am na ci baat asalaamu aleykum waaye ne ko salaamun aleykum salaamun aleykum yooyu benn du ci benn du ci dagan baat bi dagan moom mooy nga ne asalaamualeykum moo xam yow muy julli moo xam imaam nga wala ma'mum nga ku mu doon loolu la ñuy sëlmalee après dina ñëw si ñaari sëlmal ak ñetteelu sëlmal incha allahu rabbi waaye loolu mooy li nga xam euh, euh, <coughs> nag boo koy def dangaa war a toog booy sëlmal doo taxaw loolu tax mu ne toogaayu sëlmal moo tax mu ne sëlmal mooy ñette jur mooy fukk ñetteel farata bi fukk ñeenteel moom sëlmal moo tax mu ne waa jëlul suuful la di yokk ak toogaay bi lënkaloog sëlmal sëlmal tamit kenn ngay toog boo xoolee kenn sëlmal bi kenn ngay wax asalaamualeykum loolu mooy farata booy julli boo ñëwee ba toog taay bu mujj taay toog toogaay yooyu noonu instant bi nga wax instant bi ngay taaya instant bu doon taxiyaatuñ la instant boobu sunna la bu nga duggee salaatu ala nabi foofu bi nga wax asalaamualeykum foofu loolu moo ci nekk farat loolu tax borom téer ñi la wa juróom suba ak toogaayam allazi ba nga xamante ni yuqaarinuhu dina lënkaloog moom xam day lënkaloog sërmal bi toogaay bi nga xamante ni moom méngoo lënkaloog ak sërmal xamante ni ci kenn toogaay ci nga waxee ci ngay sërmalee dégg nga moo tax kalimatu moo tax li yuqaan bi loolu dafa dafa bëgg leeral bu baax a baax a baax ba nga xam ne kenn li sëlma bi di am rek loolu rek mooy farat li des li ko jiitu am na lu ci nekk sunna am lu ci nekk ngëneel mais lu ñëw ci yéene dañu bi li ci njëkkoon farata bi jiitu nekkoon yéene yaa ngi koy fàttaliku yéene boobu nag moom la borom téere bi ñëwaat amaat dum la ci leeral la lan la ci leeral yéene boobu dafa am charte boo xamante ni mënta ñàkk ci yéene boobu moom mooy bi nga mooy yéene bi nga yéene julli tisbaar wala yéene bi nga yéene julli dafa war a lënkaloo ak julli ji comme comme comme tey boo yéenee rek boo yéenee julli tisbaar rek ba pare da ngay ci tisbaar waaye doo yéene dem toog foo wala waxtaan ba mu neex la nga ñu nga ñu daal di kàbba déedéet doo doo yéene dem def lu bugg a def ba mu neex la ñëwaat daal di kàbba déedéet yéene bi ak julli gi dañuy lënkaloo dañuy tàqal kon ñu ñaar waruñoo am ab séparé kon yéene chaque dafa war a àndoo ànd lënkaloo ak julli warta yéexee julli tamit balaa ngay kàbbar lay doon doon après kàbbar dégg doon après kàbbar moom julli gi tamit waru waruñoo sorante loolu kon lu jàpp ko bu baax a baax a baax fii nii fii la faratay julli yi yam moo tax muy wa shartu niyya shartu yéene mu xaarantuha muy lëngawu teg bi xam ne kabaama shartu euh, përëtu julli yi ñu jàng nag fii la yam yow yi dégg maa ngi lay ñaan nga seetaanaat vidéo bi ak ñaar yi ko jiitu ndax nga mën a jàpp faratay julli bu baax a baax a baax a baax a baax dégg fukk ñeent la bu ci nekk leeral nañ la ko kon fexe ko jàpp bu baax a baax a baax a baax ndax am na solo bu baax a baax ci sa julli nga xam ñuy farata soo ko xamul rek boo jullee sa julli du baax moo tax mu ne wa tartiib ak toftale bayna faraa'idihaa diggante faratay julli wa salaam ak sëlmal wa juluusuhu ak toogaayam alladi ba nga xamante ni yuqaarinuhu dina lënkaloog moom wa shaatu niyati shaatu yéene muqaaranatuha mooy lënkale ko li takbiratil ihraami ñeer kàbbar amal wa tartiib ak toftale bayna faraidiha diggante farataam moom julli wa salaam ak sëlmal wa julusuhu ak toogaayam alladi ba nga xamante ni yuqaarinuhu dina lënkale ko li takbir ihraam ñeer kàbbar amal ñoom foofu benn yoon incha allah